aus billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala seyidina mohammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaare te di leen balaq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor bi tey jii di suñu fukkeelu jataay ak juróom-ñeent ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk sëriñ Abdul Xudus ñaan mu fas yéene ànd ak ñun ci abna u shuyuux wa taallum muy doomu soxna yi ak njàng muy tomb boo xamante ne tomb boo am solo la xam naa ne ni ñu ko baaxoo def rek bala ñu koy jox kàddu gi ñu tënk aslëf rek ci ay yëngatoom mu jànge alxuraanu karim ci Kébémer ci biir Kébémer googu tamit fa la tàmbulee njàngum xam-xamam waaye ci biir njàngum xam-xam moom noonu daf ko boole woon ak njàngum tubaab mi ba tax na foofu ci Kébémer tamit foofu la jàngee école primaire foofu la jàngee tamit enseignement moyen foofu la ko defee foofu la amee certificat kon ak BFM ginnaaw bi la jógee foofu ci Kébémer dem fële ci Ndar ci ay boroom xam-xam yu ràññeeku yu ñu xam foofu mën cee lim seen Ahmadou Diakhaté man ca lim tamit sëriñ Samba Diagne ñoom ñëpp mu jaar ci seeni loxo kenn ku nekk mu tànq ci yow aslëf ci xam-xam waaye nag euh, ginnaaw bi mu amee besam tamit la dem fële ca lycée Limamou Laye ci Ndakaaru foofee fa la jànge ba am baccalauréat ginaaw bi mu amee baccalauréat ci wàllu nasaraan tamit la dugg ci université bu bu Ndar ñu koy wax Gaston Berger foofee jàng na fa ba am fa licence am fa maîtrise am fa tamit DEA ginnaaw bi mu jeexalee ci am njàngam la tàmbali ci ab liggéey ak yëngutu euh, mu liggéey ci ay béréb yu bare yuñ mën a yuñ mën lim bërëb yu bare bari mu nekkoon ci ay cabinet yoo xamante ne ay cabinet cabinet yuy jàngat ay mbir yu bari la loolu may ko mu fréquenté béréb yu baree bari ci gox yu baree bari yoo xam ni wuti wuute la ci biir Sénégal waaye nag fi ñuy wax ak ñor woo diine ñor tax yëngutu yooyu yu ci bari mu dakkal ko donte bàyyiwul yëpp sax waaye yu ci bari dakkal la ko jëmee ab yëngu coom la ëpp ci ay yëngu mu jëmee ko ci jàng jàng diine ak jàngale ko yor daara fële ci Kébémer di fa jàngale wàllu diine waaye tamit jàkk yi nga xamante ne jàkk ji nekk jàkk joo xam ne mi ngi foofu ci meer mu nekk fa di fa jiite di fa xamle lu jëm ci wàllu diine kon ci tënk kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu dalal fii ci jataay bi duñu wax ne nag jataay bi ñu ko dalal gan la fi waaye daf cee bokk ndax moom ñaari wàllam yépp muy ci côté waajurum bu jigéen ak ci côté waajurum bu góor ay maamam ci wàllu yooyu yëpp ci seex yi nga xamante ne seex yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul lañ bokk mën cee tudd Serigne Ibrahima ñaan mi nga xam ne mooy maamam bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon di saytu daara yi kaamil di nekkoon Jurbel njaareem ci jamono jamonoy Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon mën nañu wax ne moom tomb bi muy waxtaanee tomb la boo xamante ne tomb bu mu xam la ndax lu mu dund la mbir moom bu fekkente ne da ca caa gane àdduna ñu yar la ca nga ca a teg ci yaakaar naa buñ la ci waxee waxloo war nga cee mën a wax aslëf kon tomb bi mu fa seen jàngat tey mooy doomu soxna yi ak wàllu jàng incha allah kon ci njaal benn waxtaan wi dana danañu indil rekk am solo gi nga xamante ne xam-xam am na ko solo ak ngëneel li nga xamante ne xam-xam am na ko ñaareel bi tamit danañu indil ki bëgg a xamlu wan yoon lay mën a jaar ngir xam lu ñetteel bi tamit ñu xamal nag bu ñu waxee doomu soxna bu ñu waxee sëriñ asoyix kan lañ ci jublu mooy kan ñeenteel bi tamit ban taxawaay lañ war a xam am ci wàllu xam-xam incha allah loolu tamit danañu andi aslëf su jógee ci loolu tamit danañu indil doomu soxna ak ñàkk jàngam lan la koy andil ñaare ba tamit bu fekkente ne ñàkk jàng am na ci doomu soxna yi loolu ban taxawaay lañ ci war a am ngir loolu mën a saafara lii nekk ay tomb yoo xamante ne tomb yu am solo la yoo xamante ne incha allah buñ ko dégloo danañ ci amee ay njëriñ kon bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah ci alxames ji ñu fas yéene dalal sëriñ Cheikh Baye Niass mu fas yéene ànd ak ñun ci al islam wa taxaddiyaat muy lislaam ak ay gàllankooram ginnaaw suba incha allah ci àjjuma ji. ñu fa yéene dalal sëriñ Ahmadou fay ci dawrul axlaax fi tanmiyatil fard wal mujtama muy rol bi nga xamante ne jukko mi ngi koy jouer ci yar askan wi loolu mooy jeexel jeexitalu ñetteelu ay bés gi kon bala ñuy jox kàddu gi rek ñu wax programme mu ñeenteelu ay bés gi te mooy gaawu sëriñ Moustapha Lo incha allah la dalal ci as-sarfu sahih muy assainissement dibéer ji ñu daral Serigne Mamor Kebe ci ishkaliyaatu taalim al muridi yi muy jafe-jafe yi nga xamante ne njàng ci wàllu muridisme am na ko bu dee ci altine ji insha allah ñu fa yéene ànd ak Serigne bu Jonn ci at-taarixu siyaasi as-sénégal yi wa athaaruhu muy historique gu politique ci wàllu sene ci Sénégal ak ay jeexitalam bu dee ci talaata ji insha allah ñu fas yéene ànd ak Serigne Mouhamadou Lamine Sarr ci tarbiyatul awlaad muy yar gi nga xamante ne war nañ ko yar gone yi ci àllarba ji incha allah ñu fa yéene ci ànd ak ay borome xam-xam yu wuute ñu mën cee lim rek sëriñ Xamsatu Jaxate ak sëriñ Xaadim Mbacke Abbas ci alwaaqi al muridi kon incha allah loolu mooy programme ñeenteelu ay bés kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox sëriñ Abdou Khoudoss ñaan kàddu gi ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee. yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu wa na'uuzu billahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyi'aati a'maalinaa man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw ba nu sante yàlla moom mi nga xam ne ci moom rekk lañuy ñuy sàkkoo ndimbal te moom rek la yaakaar mu jéggal ñu sunuy bàkkaar ñu ngi julli ci yonent bi nga xam ne moom la yàlla yónni ci mboolem xeet yépp ak saxaabaam yi ak aalu bayit yépp ñu ngi julli ci ñoom di ñaan jataay bi nga xam ne moom la ñu teewe tey yàlla nañu ci yàlla defal pajug aajo ak lu liñ ci wëgg lépp yàlla na ko yàlla defal ñi ngi jiital ci nuyoo bi nag kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fa fekk di jiital ci nuyoo bi boroom dëkk bi muy sëñ Abbas ibnu maam Cerno yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mott li liggéeyam ak mboolem njabootu waa borom daaru gépp ñu ngi leen nuyu di ñaan sunu boroom tabaraka wa boroom dëkk bi nga xam ne moo sosoon dëkk bi ngir jàngale ak xam-xam ak yëkkati ittey nit ñi yàlla na ko yàlla mot li loolu ci njabootam gi dëkk bi nag dëgg-dëgg eh, am naa fi ay ay wàccuwaay yu bari ndax ni ko sëñ bi waxee léegi sunu maam dafa wëllëreewante woon ak boroom dëkk bi muy borom daaru saa su masee jógee ci sëñ bu mag bi fii lay jaar ñetti fan ñetti fan la fiy am ganew si borom daaru soog a jàll si ba loolu moo taxoon sax borom daaru dafa bëggoon suma maam loolu bëgg mu dëkk ak moom ba ne ko damaa bëgg a dëkk ak yow waaye comme booba loola mënu nekk mu ne ko dinaa la jox sama taaw ba man mii sama baay fii la jàngee alxuraan maam na leen ko joxoon maa ngi fàtt fàttaliku mas naa ànd moom ñëw ci sëñ Abdou Khoudoss di ko siyaare mu koy wax naan ko bala ban la jëlee fii di la yóbbu ngunjure te yaakaar naa la tajj dana nga yemoon mu koy wax sama baay mu ne ko waaw foofu laa yemoon boobu kon euh, moom sax sëñ Abdou Khoudoss daana ma wax ne ma daanaa ñëw ci seen kër ga de fële ca bitti dëkk ba xanaa ma nga foofu ba léegi daana ma wax loolu ba tàyyi kon euh, loolu wëllëre la gu yàgg boo xam ne ca maam ya la woon ba léegi di siyaare mboolem njabootu borom daaru bi di eh, di di nuyu suñu sëriñ sëriñ Abdourahman yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te bàyyi ko fi te mot li liggéey bi muy def te dëgëral ko di nuyu it sëñ Ahmadu mi nga xam ne daanaka bu nu toowee fi tey ci jataay bi bokk na ci ñiy sabab loolu ngir itteem ci xam-xam ak ngir itteem ci ak baax yàlla na ko yàlla fay moom it bu baax a baax ak te dëgëral ab taxawaayam ginnaaw loolu tey jii ñu bëgg fas yéene waxtaane maanaam mawdu boo xam ne bu ama am solo la muy xam-xam ak doomi sëriñ si diggante xam-xam ak doomi sëriñ si ndax xam ngeen ne xam-xam dafa taxaw taxawaay bu rëy rëy rëy ci diine lislaam ñi nga xam ne ñoo yor diine ji it muy sëriñ si nga xam ne ñoo war a conduire diine ji ñoom it du mën a ñàkk loola nekk seen itte moo tax ñu jël thème bi di ko présenter tey muy thème boo xam ne thème bu am solo la waaye tem bu xaw a dëppoo tuuti actualité ci jamono ak nin gisee léegi maanaam soppiku jamono ak soppiku si sëriñ si soppiku ci lu baree baree baree bari kon la jëkk waxtaane tey jii mooy ban daraja la diine jox xam-xam ak ban daraja la yoonu murid jox xam-xam d'abord la ca topp mooy ñi nga xam ne ñooy doomi sëriñ si ban taxawaay lañu war a taxaw ci loolu ak it ñàkk buñ ci ñàkk taxaw lan lay sabab ak bu loola amee lan mooy war a nekk saafara yi kon xam ngeen ne xam-xam darajaam dafa rëy lool ndax imaamu Xasaali wax na ne aaya ji borom wax ne allahu allahu allazi xalaqa sab'a wa min al ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad aaya jooju dafay tegtale ne diggante asamaan ak suuf ak aalam bi yépp li tax yàlla sàkk ko mooy xam-xam jeneen aaya ji mu wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nee na mooy day day tegtale maanaam darajay jaamu yàlla ak jëf kon nee na diggante asamaan ak suuf ak li yàlla sàkk lépp xam-xam ak jëfe rek moo tax yàlla sàkk kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne jataay bu barkeel la ñu koy defee it ci barab bu barkeel ndax barab bi dafa bokk ci barab yi nga xam ne barab yi sëñ Tuubaa ndax ginnaaw moo waxoon borom dëkk bi moo joxoon ndigal borom dëkk bi mu sanc ko barab bii ñu toog di waxtaane it gën ci barab yi muy néegub yàlla kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci loolu ndokkeel leen ci ci weer yi nga xam ne mooy weeru koor di ñaan suñu boroom moom mi nga xam ne mooy fay képp koo xam ne ndax wax na ci hadis ne koor moom du ko bàyyi kenn moom moo koy fayal boppam kon yal na nu yàlla fay mbooleen jëf yi ñu ciy jëf te jéggal ñu suñu mbooleen bakkaar yi te nangul ñu jaamu yi ñu ci jaam ak taxawaay yeeg julli yeeg yépp di leen xamal ne xam-xam mooy ngën gi loo xam ne nit dina ko sakk àdduna ak alaaxira te loolu doy na ci rek ne yàlla musta wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga dolli nanga nga dolli ko ci dara lu dul ci xam-xam qul rabbi zidni ilman ci xam-xam rek la ko wax na nga dolli ko ci xam-xam te bokkaat na ci li nga xam ne jox na daraja xam-xam lool ak ñoñ xam-xam mooy yàlla ba muy seere ak waxdaaniyam di seere ak di seere ak màggam dafa wax ne shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim kon yàlla ak kennam ak kàttanam ak darajaam boppam la ko seereel teg ci malayika yi teg ci boroom xam-xam yi kon loolu li muy tegtale mooy màgg gu xam-xam màgg ak am gum am wàccuwaay fa suñu borom la ca desit mooy yàlla sunu boroom tabaraka wa taala wax na ci alxuraan ne yarfau llahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yàlla dina yëkkati gaa yi nga xam ne gëm nañu yàlla ak ñi nga xam ne boroom xam lañ ay boroom xam-xam lañ yàlla dina leen yëkkati ay daraja yu mag sunu boroom tabaraka wa taala laajati na ci alxuraan ne hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ndax ñi xam ak ñi xamul danañ yamoo kenn ku ne xam na ne ñi xam ak ñi xamul du yamoo mukk ci àdduna àdduna it lépp lu fi defaru nit ñi am xam-xam ñoo ko fi def lépp lu fi yàqu it nit ñi réer ñoo ko yàq imaamu ali dadaa wax ne bu fekkonte ne nit ñi réer noppi nañu ak wuute dina jóg ci àdduna kon daanaka yàqu yàqute boo gis ci àdduna ak réere ko fi indi wuute boo gis ci àdduna ak réere ko fi indi kon te it boroom teraanga ji gëm ji gën a màgg mu defal ko nit muy xam xam-xam xam-xam ci la bokk ci teraanga yooyu ndax dafa wax ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci bindeef yi mooy ki gën a ragal yàlla teraanga joojee nag dee su ko amee ci lu dul xam-xam ndax ma yaxsha allahu min ibadil ulama taqwa dëgg dëgg dëgg ñi ko am mooy ñi ragal yàlla kon tedd nga jooju xam-xama koy maye beneen bi bu ngeen gendikoo tuuti lenn képp nu wutale ak bàyyi may yi lenn képp moonu wutale ak mbindeef yépp yeneen mbindeef yépp muy xam-xam ndax dañuy lekk bàyyi ma di lekk ñuy naan ñuy naan ñuy yëg ñuy yëg waaye xam-xam ak xel képp lañu wute loolu dafa bokk ci teraanga yi nga xam ne sunu boroom tabaraka wa da koo terale doomu aadama ak réer tamit bon gi mu bon ak ak wattandiku gi ko nit war a wattandiku mooy sunu borom tabaraka wa lépp loo xam ne réer na ko walla mu màggal ko loola lu màgg la lépp loo xam ne baril na ko lu baril la lépp loo xam ne muslu na ci wala mu muslu ci lu mat a muslu la mooy dafa wax a'uzu dafa wax ci Seydina Usman Seydina Ali Seydina Musa ak ak gaaya ak waa banu Israil waxoon ne a'uzu billahi an akuna min al jahilin maa ngi muslu sama borom mu bañ maa boole ci jaahili kon wala takunu min al jahilin ba tey bu leen bokk ci way réer yi kon aaya yi nga xam ne ci alquran day tegtale màggu xam-xam ak darajaam bari nañu lool lool lool lool te it alquran li muy rëy rëy rëy rëy bu ngeen xoolee discrimination bi yàlla jëkk a def ci nit ñi am xam-xam ak ñi amul xam-xam wala li am xam-xam ak li amul xam-xam bokk na ba muy wàcce aadama ci kaw suuf ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan malaaka yi dana ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala mu ne qaala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama aadama al-asmaa'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ika fa qaala anbi'uuni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin kon xam-xam ci la yàlla gàcceele layu malaaka yooyu ci xam-xam la ko gàcceele kon xam-xam darajaam ak màggaayam mënee ko koo xam mënee su koo takk mbooleem lu nit di wut ci àdduna ak alaaxira xam-xam moo ci gën a tedd te sëñ yi daana wax ne yoon wa gën a wóor ci jëm ci yàlla mooy yoonu xam-xam yoon waxul ne wow yoon doo am waaye yoon gën a wóor ci jëm ci yàlla mooy yoonu xam kon xamee su yoon wu nit di jaar ba ba xam yàlla wala nga àgg ci ngërëmam wala nga àgg ci ak texeem walla nga wéttaliku ak moom àdduna ak àllaaxira lu dul ci xam-xam te ci xam-xam moo tax yàlla yónni yonent yi moo tax mu wàcc téere yi féeg nag xam-xam mi ngi sax ci suuf nit ñi moom ci ak njub lañuy sax ak lu baax féeg xam-xam mi ngi sax ci suuf nit ñi ci ak njub lañuy sax ak lu baax waaye buñ demee ba ñi nga xam ne ñooy jaahil yi jiite àdduna wala nit ñi nga xam ne seen bakkan lañ topp jiite àdduna àdduna day tàmbali daal di yàqu te loolu mooy daanaka di gën a not ci jamono léegi jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci hadis boo xam ne ibnu amru moo ko nettali mu wax ne inna allaha laa yaqbidu al ilma intizaan yantazi'uhu min an naas walakin yaqbidu al ilma bi qabdi al ulama yàlla maanaam dina jële xam-xam ci kaw suuf waaye bu fiy jële xam-xam boroom xam-xam yi la fiy jële xam nga du dikk bu ne yàlla dina rekki alquran ci dënni góor yàlla yi du fekk nit ñu mokkaloon alquran ba noppi muy rekki seen xam-xam waaye nit ñi nit ñi nit ñi mokkaloon alquran ñoo fa lu nekkati xam-xam bu ko yàlla yëkkati ci ci dënnu jaal yi maanaam dañuy dem ba danaan dem ba kenn ku amati xam-xam dootul dese ci kaw suuf bu ko defee nit ñi dañuy jàpp seeni njiit njiit yu mag yi ay juhala ñuy ñu leen di laaj ñooñu di de ñooñu di ubbee di def ay fatwa te fatwa yooyu ñuy def dara du ci dëppoo ak yoon ñuy réeral nit ñi nit ñi dootuñu xamati fu ñu jëm moo tax Seydina Ali karamallahu wajhahu daana wax ne nit ñu nekk lan rafetle la ñuy puukarewoo te boroom xam-xam yi xam-xam mooy seen gànjar mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen taar jaahil yi tamit boroom xam-xam yi ñooy seeni noonu jaahil yépp boroom xam-xam yooyu seeni noonu ndax boroom xam-xam yi feek ñu fi sax yàlla dina wattal dina dina dina dina sóobi xeet wi sóob leen ci yoon woo xam ne mooy yoon bu baax jële nañ ci xadis boo xam ne muslim moo ko soloo ak buxaar yi yonent alayhi salaatu wasalaam wax ne man yuridu llahu bi xayran yufaqihu fi diin wa yulhimu rushda képp koo xam ne yàlla namm na ci yow ak njub yàlla dina la déggloo diine te dina la yenkeweel ak njug kon ñu xam ne xam-xam surtout rawatina xam-xamu diine mooy li nga xam ne yiwu màgg a màgg la te képp ko yàlla defal defal na la yiw rëy rëy yi te li nga xam ne donn nañ ko ci ci yonent yi mooy xam-xam al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi ci kaw suuf kon nañu xam ne xam-xam ci boppam lañu donn ci yonent yi waaye donnuñu ci ñoom alal donnuñu ñoom leneen seydinaa suleymaan aleyhi salaatu yàlla da koo wax ne ko dama bëgg nga tànn diggante alal ak nguur ak xam-xam Seydina Suleymaan daal di tànn xam-xam ba mu tànnee xam-xam yàlla joxaale ko nguur ak alal kon képp koo xam ne kon bëgg nga xam-xam bëgg nga alal bëgg nga nguur yaakaar naa ne yoonu xam-xam a ci gën a gaaw te sàkku xam-xam dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la ndax yonent alayhi salaatu salaam wax na ne yastaghfiru lil aalimi lil aalimi maa fi samawati wal ardi nit buy sàkku xam-xam yàlla lépp lu nekk ci kaw asamaan ak ci kaw suuf da koy jéggulul yàlla lépp lu nekk ci asamaan ak ci da koy jéggul yàlla ba ci wax na yonent bi am na ci yeneen riwaay yu wax ne ba ci géej jën yi nekk ci biir géej gi dañuy jéggulul ñuy jàngi xam-xam malaayika yi dañuy tàllal seeni laaf ñeel ñi sàkku xam-xam kon sàkku xam-xam am na solo la ca topp it mooy itte ju xam-xam itte ju ju xam-xam am ci keppaaru sëñ bi sëñ Tuubaa daana wax ne wala tujaalis gayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad bul toogaaleeg nit koo bul toogaaleeg mukk nit koo xam ne du la dolli xam-xam du la dolli diine wala du mu dolli la xel mu rafet wa alam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira na nga xam ne jiitante gu rawante bu doon rawante rawante bu nit ñi war a rawante day ci xam-xam la war a nekk ak diine waaye waruñoo rawante ci leneen kon yaakaar naa ne loolu dama ci eh, profité waale tuuti di di di ñaaxaale tuuti sunu kilifa diine yi ci musaabaxa quraan yi am ak musaabaxa ci wàllu xam-xam bu fekkonte ne danañ def at mu jot ñu teg 30 million ci ne ci dàq jàng alxuraan ci diggante fii ak Touba wala daara ji fi gën a génn ba ëpp ay kàng yu muy génne euh, danañ leen jox 30 million yi danañ leen tabaxal seen daara yaakaar naa ne loolu dana gën a dimbali bu baax a baax ñi euh, xam-xam ak ñi sakk xam-xam ak ñooñ xam-xam te looloo lu yomba yomb la te lu mën a lu mën la lu mënu la buñ doon def at mu jot ñu teg prix yu mag ci ñi nga xam ne ñoo gën a mokkal alxuraan ak gën koo rafet rafetle ak daar yi ëpp ñu génn ay ay ay ay kaang ay fóore yaakaar naa ne ak di leen taxaw ci fànn yu baree baree baree bari yaakaar naa ne loolu dana gën a mën a dundal xam-xam dana ko gën a mën a yitteel te Sëriñ Tuubaa xam-xam daraja bi mu amoon ci moom ak itte gi mu ko itteeloon ak ak laq gi mu ko laqoon yaakaar naa ne kenn ku ne war na koo xam ndax bi muy dund loolu mooy li ma gën a jaaxal ci jamono mooy bi muy dund moom moom dafa nekkoon marjex ci mboolem ku am masala mu la ëllënt ci àdduna sépp ñuy nit ñi di joysi ci moom di ko laaj gis ngeen bi nekkee gànnaar daanaka euh, naar yi fu ne lan daan jógee ci moom mu leen di gàggant ci ay masala fu ne lan daan jógee ci moom fu ne lan daan jóge gox bu ne lan daan jógee naar yi bu dee am njàng yaakaar naa ne bari euh, xam na nanu njàng xam nanu bu baax a baax waaye ku ci mos a gàgg moom moom lan daan def seen gàggantukaay kon yaakaar naa ne kon war waris na koo gën a joxaat ab taxawaay muy xam-xam kon dafa war ci képp koo xam ne bàyyi koo nga ci këram rawatina ñi ni tuddee doomi sëriñ si ñu gën a taxawaat ci boobu itte ndax sëriñ bi bu ngeen gisee bi mu bi mu bi mu sosee yoonu murit lim jëkk a def mooy dafa sos ay daara ñaari daara la sos daara yi xam-xam ak daara yi tarbiya daara yu tar daara yu tarbiya ak daara yu xam-xam gépp gone guñ ko indil dafa wax yóbbul ma ci Abdurahman mu defal ma ci alxuraan bu jàngee ba man alxuraan mu ne ko yóbbul ma ci maam Thierno wala suñ Mbacke Bousso wala suñ ma dem mu jàngal ma ko xam-xam bu jàngee ba am xam-xam li def ci moom mooy mu yaru te te te mënanteeg boromam moom loolo mu defal ko boppam wala am na ñu mu formé woon ci loola mu ñu def ko kon. noona loolaa taxoon mu sos daara yooyu waaye li ñuy gën a constater léegi gën koo gis mooy dafay am ñoo xam ne mën nañ leen a jaarale lool ci yoonu xam-xam waaye étape boobu day mel dañ koy gën a dañ koy sote lu baree baree bari ci doomi sëriñ si te képp koo xam ne dafa war a xar dafa war a xamlu xamlu moo gën a yell ci moom ndax noonu la sëñ bi tënke woon mbir mi mooy dafa daan sos daara yi alquran ak daara yi xam-xam nit ñi jaar ca loola buñ ci jógee soog a dem defi tarbiya ndax tarbiya ak wut yàlla mag a ko xam gone xamul gone xamul nu ñuy wute yàlla mag mooy xam nu ñuy mag mooy xam lu ñuy wut yàlla gone moom lenn rek mooy war ci moom mooy jàngal ak xamal ko la ca topp mooy xam-xam lu munta ñàkk la ci nit noonu ko yonent waxe talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima maanaam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen mu am ko li tax mënut ñàkk mooy yàlla sunu borom tabaraka wa taala dañoo digal tere yi te nit mënut a xam ndigal yi wala mu wattandiku tere yi walla mu fas ci sunu borom loo xam ne xamu ko jàng ko faaw da ngay jàngi ba xam kon dafa war ci ñëpp rawatina doomi sëriñ si ñi nga ñi nga xam ne ñooy wommat ji ñooy wom loxo diina ji ci seeni loxo la ne ñu xam lan mooy waajibaat yi lan la yàlla waral ci ñoom ak lan la yàlla waral ci nit ñi ci xam-xamu sharia bu leer ak wàllu xam-xamu aqida mooy lan lan war a fas seen digganteeg seen borom lan lan ci wër fas lan moo jaadu ci suñu borom lan moo ci jaaduwul lan moo yell ci moom lan moo yellul ci moom loolu lépp ñu xam ko ndax buñ ko xamul amaana mën nañoo fas loo xam ne lu wuute ak li nekk fa suñu borom la te loolu yàlla nañ ci yàlla musul nit kii dafa war a xam bu jàngul du xam maanaam li muy def ndax ak moy la wala du ak moy ak ay tere la wala du ay tere bu jàngul du ko mën a xam kon fala budda nit ki nga xam ne dafa ab jullit la d'abord waxantuma laag nag muy wommate ci diine mënut a ñàkk ci moom mu xam lu lan mooy ay farataam ak lan mooy ay sunnaam ak lan moo war ak lan moo wër te loola mënut a am lu dul ci yoonu xam-xam rek la ko man a amee ndax léeg-léeg ci suñu yoon yi bu baree bari da ngay dégg euh, ñu bari ñoo xam ne day woote ne la maanaam xam-xam bu bari amul njariñ ndax nangam ak nangam waaye li gën a wóor mooy même awliya yi nga xam ne yàlla moo leen ay ay waliyu lañu te seenum njàng soriwut bu nu jëfee ci boppam di nga xam ne jànguñu bu nu jëfee di bokkunoog awliyaawu yi nga xam ne jàng nañu jaar nañ ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu jàng dafa am benn bis ma gis suma benn xarit ci université ma ma gis ko muy taaye loxoom def def ni tàllal ay loxoom ma laaj ko mu ne ma ñun suñu sëriñ maanaam dana dana dafa ne nii la ñuy taayee xam naa sëriñam ku baax la nii la ñuy nii la taayee dañuy tàllal seen loxo ma ne ko léegi day def bi ma gëstoo euh, ci ci ci ci histoire xam naa ne sëriñam moom nit ku baax la ci nit ñi yàlla may la waaye dafa dafa nekk ummi yu te moo tax bu xam loolu maanaam nit ki euh, bu jàngul faw ci biir ay jëfam loola dana ci feeñ faawu dana def loo xam ne day defe ne noonu la waaye du noonu kon jàng munta ñàkk ci ab sëriñ jàng munta ñàkk ci nit kuy wommate gis ngeen euh, sëñ bi euh, maanaam bi mu jëlee sëñ Modou Moustapha ak euh, sëñ lu jox leen maam Thierno dafa am bis maam Thierno dem fa xaw yaakaar naa dañoo àndoon wala ànduñu daal la sëñ bi daal koy laaj nan la seeni àlluwa def mu ne ko ah, ñoom de ñi ngi góor góorlu lool waaye taxan mi taxan mi nii taxan ak ak root mi da leen a ak póot mi da leen a sonal ma bëggoon ñu wutal leen dong bu góor ak dong bu jigéen dongo bu jigéen maanaam ab soxna lu ci jublu dongo bu góor mooy ay taalibe yu leen di taxanal sëñ bi ne ko duñ am dongo bu góor duñ am dongo bu jigéen feek egguñu fala iskaala mooy baat bi mujj ci Cheikh maanaam feek jeexaluñu xam-xam duñ am dong bu duñ am dong bu jigéen kon boog loolu wuute na lool ak li ñu gis léegi loolu la sëñ bi wax sëñ maam Thierno da ne ko. feeg egguñu falaa ishkaala ndax booba mag ñi xalil lañ daan mujj a jàng dañuy jàng funuun yëpp ba mu des xalil teg xalil ba pare moom la ñu mujj a jàng moo tax mu ne ko feeg feeg egguñu falaa ishkaala muy baat bu mujj ci xalil duñ am donga bu góor duñ am donga bu jigéen kon loolu lu mat a bàyyi xel xam-xam tamit ay xeeti xeet la ay façon yi façon la benn bu ci ne dafa jaadu ci nit ki mu xam ko rawatina ki nga xam ne moo bëgg a wommate noonu ko sëñ bi waxee rek euh, al ilmu inda al ulama yanqasimu li zahirin wa batinin sirran kutim maanaam xam ñaari xeet la xam-xamu zahir ak xam-xamu batin xam-xamu batin mooy xam-xamu zahir mooy fiq bi fiqu nga jàng fiqu ak sharia ba xam ko xam-xamu baatin bi mooy xam-xamu tasawuf ak nu ñuy laabale ak nit ak defar ko ba mu miinanteeg borom ba mu miinanteeg boromam kon ñaari xam-xam yooyu ak yeneen xam-xam yoo xam ne ak jamonoy tey jii moo ñu ko laaj te defi la bu fekkente ne nit ki xamu ko dana dana jafe lool ci mu wommat boppam ak wommate kon loolu mënta ñàkk euh, xam-xam yooyu euh, te xam-xam. ak jëfe ñooy ànd ndax xam-xam it nit mënu koo am ci dul day jëfe xam-xam nuur la leer la ni noonu ko suñu wax ne euh, al ilmu laysa bi kasarati riwaaya bal bal huwa nuurun ma addiraaya maanaam xam-xam leer la waaye du ay bari ay riwaaya rek xaala wax xaala rasul xaala laahu xaala rasul ndax loolu bari na luñ koy gis waaraatikat yi day bari lool nit ñi wax bari lool ubbeekat yi bari lool waaye lu tere nit ñi daanaka fan nekkoon fa lañ nekk ba léegi te li ëpp tamit ci ubbeekat yi ak waaraatekat yi daanaka waruñoo waaraate waruñoo ubbee gis ngeen Seydina Aliyu bi mu ubbee eh, Irak Kufa dafa waxoon ne boroom xam-xam yi fi nekk di waaraate yépp nañ noppi ba mu des Xasanul Basri kon maanaam ubbeekat yi ci boppam tamit ak waaraatekat yi du ñépp a war a wax ndax xam-xam dafa jafe xam-xam yombul yàlla nañu yàlla may ñun ñëpp ñu am ko te jëfe ko tedd ngay xam-xamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko junj fu baree baree baree bare am na xadis bu mu wax ne inna fadla alaalimi ala alaabidi ka fadli ala adna rajulin min ummati maanaam ni ma gënee ni xam-xam gënee ni boroom xam-xam gëne waa ji jaamu yàlla te amul xam-xam mooy man yonent bi nii ma gënee ki yées ci sama xeet am na beneen sax bu ma wax ala adnaakum wala ala ummati eh, ci ay riwaaya yeneen ala ad ala adnaakum inna fadla al alimi ala al am na lu xat kii riwaaya bu wax loolu am na beneen xadis bu mu wax ne la addulakum ala ashraf ahli al janna ndax duma leen tegtal ña gën a tedd ci àjjana ñu ne ko balaa ya rasulullah mu ne hum ulama ulama ummati ñooña ñooy borom xam-xam yi sama xeet yi borom xam-xam yi sama xeet yi xam-xam ak boroom xam-xam yi tedd nga ju rëy rëy rëy lañ am fa suñu borom te it seen daraja kenn mënu ko am xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci beneen xadis ne. nadaratun ila alaalimi ahabu ilaya min ibadatin sannatin siyaamiha wa qiyaamiha maanaam xool boroom xam-xam bu jëfe xam-xamam moo gën a màgg jaamu yàlla ak at goo xam ne bëccëg yépp da ko doon woor guddi yépp nga koy naafila xool boroom xam-xam bu jëfe xam-xamam xam nga loolu sax boo xoolee ci xuqal bu kaaw sëñ bii mi ngi koy junji am na nit ñoo xam ne jataayoog ñoom rek dalay faggul ak texe waaye mooy al ulamaul amilun mooy boroom xam-xam yi nga xam ne jëfe nañ seen xam-xam dëgg dëgg kon munta ñàkk ci ñi nga xam ne dañoo fas yéene wommat nit ñi mooy doomi sëriñ si doomi sëriñ si nag daanaka buñ ko waxee léegi mooy sëriñ sépp rek sëriñ sépp la ndax ñëpp fi ñu ne ay doom ñi fi nekk ñëpp doomi sëriñ la kon munta ñàkk ci ñoom ñu faggu ci ab xam-xam loo xam ne dana leen mën a may ñu ràññee li yàlla digle ci ñoom ràññee lu yàlla tere ci ñoom ràññee tamit feebar yi nga xam ne mooy dikk ci jamono ak nan lañ koy fentee ak nan lañ koy fàggandikoo ba du mën a du leen mën a dal du mën a dal njaboot gi ni wommat kon nit koo xam ne xamul jàngul ana nan lay mën a xamee yàlla bi nga xam ne moom la fas yéene jàmm bu jàngul nu mu koy xamee ana nan lay xamee maanaam ay melokaanam ana nan lay xamee li war ci moom ak li yell ci moom ak li yellul ci moom ku jàngul loolu mënu ko xam kon fala budda nit ki mu jàng ba xam loolu am na bis euh, Sëriñ dajale mboolem doomi sëriñ si ci njaareem ne leen dama bëgg ñu waxtaan bi ñu mu ne leen dama bëgg bala ngeen a doon ni seen baay doon seeni baay bi ñëwee mu daal leen wax ne leen ab sëriñ a ngi maanaam am doom doom ja maanaam téere bi bañ ko yitteel mu mel ne lu demoon ca làmb ja am fa ndam lool bi nga xamante ni se juróom nelaw na ñu dikk teg ko ci kaw lal bi mu mu muy toog place baayam mag ña mag ña daa dajale fa bar fa barab ban daan jàngi kaamil bi dikk di jàng kaamil ba kaamil ba tasaaroo ñu dikk jox ko ne ko danoo bëgg nga lijjantil ni ko xam nga ne kooku mënta lijjanti ab kaamil du ko mën a lijjanti it mu ne leen kon damaa bëgg loolee bañ leen a dal damaa bëgg bala ngeen a doon doon ni seen i baay ngeen doon seen i baay doon sa baay nag mooy fexe ba fa sa baay jaaroon nga jaar fa fexe ba lam xamoon nga xam ko fexe ba jub gam amoon it nga am ko waaw te dañuy seet lu ëpp ci yoon wi nit ñu bari dafay waxtaane maamam lu baree bari koo waxtaan rek dana wax dana la wax sama maam nangam ak nangam fekk sax yëkkati maamam taxut boppam la bëgg yëkkati maanaam ñu bari daa wax diwee sama maam Sëriñ Tuubaa woon na ko nangam ak nangam ak nangam fekk moom sax maamam yitteelu ko waaye boppam boppam la bëgg nga fonk ko te maamam la ko mayoon loola dëgg-dëgg mooy xam-xam bu leer nañ nangoo topp topp suñ Tuubaa ba mu defar ko mu mu mu mu sax ci loolu ba jóge kon yaakaar naa loolu it kenn ku ci ne war na koo bàyyi xel sëriñ tamit kenn définiru ko ku dul sëñ Tuubaa moom moo ko moo ko definiir moo wax ne lii mooy ab sëriñ ndax benn waaye dafa ñëw ci moom daal koy laaj ne ko ndax bu sa sëriñ faatoo da ngay wut beneen sëriñ wala da ngay da ngay bàyyi noonu mu ne ko bala ma laa wax ndax dangay wut ab sëriñ wala doo wut ab sëriñ dama lay wax sëriñ mooy lañ bopp daal koy wax ne ko sëriñ ñetti xeet la a cheikhu taalim wa cheikhu tarbiya wa cheikhu tarqiya a taalim mooy sëriñ boo xam ne day jàngale sëriñ boo xam ne day jàngale mu ne ko dafa am ñetti sart yoo xam ne mënta ñàkk ci moom bu jëkk bi mooy dafay am xam-xam bu leer nañ bu tegu alal kitaabi wa sunna tegu ci kitaab tegu ci téereb yàlla bi ak sunna si yonent bi sallallahu amit ñaareel bi làmmiñ wu leer nañ woo xam ne lu mu la wax doo ko nattable ñetteel ba it mu am xel mu lëng xel mu ñaw ak it maanu gu toll ne lépp loo xam ne xëmu ko boo ko ko laajee mën na la xamuma ko te bu xamee ku ko xam tegtal la ko xam nga bii sëriñ d'abord moo jëkk a jafe sëriñ bii rek moo jëkk a jafe ndax boo doon wër fii ci suñ réew mi nit ku mokkal ñetti junni xadis bala nga ko wër dinga sonn lool te sëriñ mooy koo xam ne dafa xam tiireeb yàlla bi xam sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne xam na xam na xam na lool xam na lool ulumul quraan yi xam na lool ilmul xadis bu baax a baax a baax mu leer ci boppam loolu boo ko doon wër di nga sori lool lool lool ci biir doomi seex yi bala nga ko cee gis di nga sonn kon première sëriñ bii rek moo jëkk a jafe sëriñ bii di jàngale ay ay màndargaam rek moo jëkk a jafe am xam-xam bu leer leer nañ bu tegu ci kitaab ak sunna boo ko doon génne ci biir sëriñ si bala bala nga da nga wër ba sonn bala nga koo gis di nga jafe dina sonn di nga sonn amit maandu gu toll ne lu mu xamul ne la xawma ko bu xamee ko ko xam tegtal la ko léegi sëriñ munoo laaj benn sëriñ masala te du la tontu te imam Malik rawoon ci nit ñi laaj nan imam Shafi'i yi nee na laaj naa ko lu mat juróom-ñaar fukki masala mun a xawma ko sëriñ su jëkk sa limaam xasaa yi wax na ne sëriñ su jëkk sa lan amoon yàqin nga xam ne dan dañ cee am yàqin ni ma tiime micro bi xam ne am micro laa tiim boo leen laajee dañuy yàgg dan naan la yaakaar naa ab micro waaye ñun liñ amul yàqin xamuñ ci dara loolu ca la ñuy dogu moo tax màndargay sëriñ bu njëkk bi rek jëkk a jafe mooy maanu bu rëy gu toll ne lu mu xamul ne la xawma kooku jafe na lool beneen ba ca topp muy seexu tarbiya seexu tarbiya jafe na ah bari na kuy tarbiya de waaye boo boo boo ko nattee ci lii sëñ Tuubaa wax ñi nga ciy génn ñoom it dana bari dana dana ñi génn ci ñi ngay génn ci ñay tarbiya dana bari ndax sëñ bi dafa wax ne cheikhu tarbiya jëkk maanaam kiyam bu jëkk mandargaam bu jëkk mooy dafay xam nufuus yi bakkan yépp da leen xam xam seeni seeni mbir yu biir ak yu bitti ñaareel ba mu xam bindeef yi ak seeni soppiku ak seeni aada ak attey sharia yi bu baax a baax ñetteel ba mu xam maanaam feebar yi nga xam ne mooy jóge feneen di ñëw bu ñëwee nan lay fexe ba gàllankoor ko ba du dal ñi muy yar loolu it dëgg-dëgg boo doon wër ci ñuy tarbiya danga sonn lool bala nga ko gis kon ñaareel boo kooku mooy ñaareelu sëriñ ba ñetteelu sëriñ bi mooy a cheikhu tarqiya cheikhu tarxiya sëñ bi wax na ne moom gis gi nga koy gis ket boo ko gisee rek daf lay dolli ak sawar dalay sawarloo ci jaamu yàlla am na fu mu koy junj ba ci nett li benn sufiyanke bu baax nit yàlla bu daan wax Muhammad ibn Wasi' nga xam ne xam nga comme nit ni ko yàlla bindee léeg-léeg day sawar léeg-léeg mu tàyyel léeg-léeg mu farlu lool di jàng alxuraan lu bari wala mu jàng xasida lu bari waaye mu léeg-léeg mu tàyyel sufiyanke yi nee nañ loolu bu leen daan dal bu ñu demee ba tàyyeel dañuy dem xool jëmm jooju ñuy wax Muhammad ibn Wasi buñ ko gisee rek dañuy sawaraat day mel ne lu leen chargé waat ay batterie buñ chargé waat beneen màndargam sëriñu tarxiya boobu mooy nee na boo xitaabanteeg boo waxanteeg ak moom maanaam dafa yëkkati sa xàll ñetteelu màndarga bi mooy jaxasoo gi ngay jaxasoo ak moom dalay dolli ay leer ak jege la suñu borom ñett ñii la sëñ bi wax ne ñooy ay sëriñ léegi nag sëriñ boo gis bu mu mënti doon poste yi da ciy jël benn day nekk seexu taalim wala mu nekk seexu tarbiya wala mu nekk seexu tarqiya waaye li ëpp ci lu ñu gis ci jamono ji maa am na ñoo xam ne sëriñ lañu amuñu benn poste ci poste yi il faut nga jël benn poste ñii la wax sëñ bi wax ne ñooy sëriñ si kon il faut nga jël benn poste mooy da ngay nekk seexu taalim di jàngale. wala nga nekk tarab tarbiya di tarbiya wala nga nekk cheikhu tarqiya di tarqiya il faut nga jël benn poste xam nga ku dul defar oto kenn mënu koo tudde mécanicien ku dul tabax kenn du la tudde maçon il faut poste yi nga jël ci benn waaw loolu ñii la sëñ bi définir na ñooy service du man samay wax nag waxu sëñ bi léegi bu nu de bu nu xoolee tuuti constat gis nañ ne li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy wommate maanaam outil yi nga xam ne sëñ bi moom la wax ñu ëpp ci nit ñi wommate loolu nekkul ci ñoom walla ñu néew la nekk ci ñoom am na ñu nekk ci ñoom am na ñu nekk ci ñoom waaye ñu néew la nekk ci ñoom comme ni nga xam ne loolu moo mos di am ci jamono mi ngi mel ne ak baax musta bari xam-xam musta bari ay nit ñu néew la ko yàlla ndax xam-xam xam-xam pouvoir la yàlla ñu néew la koy dox dafa am benn boroom xam-xam bu ma doon jàngee mu wax ma ne ma ñeent yi du bari ci àdduna mu ne ma xam-xam dëgg du bari boroom alal dëgg du bari boroomu taar dëgg du bari buur du bari réew moo dem benn buur nga fay gis mooy président de la république la buur ba xam-xam ñi nga xam ne bu mu bu téere yi lakkoon ñu bindaat leen ñooñu bëriwuñu koo xam ne daa rafet a rafet ba bu génnee pël yeeg naar yeeg tubaab yeeg ñëpp xam nañ ne daa rafet kooku bëriwul koo xam ne tamit dafa am alal ba bu faatu woon juróom-ñaar fukki doomam juróom-ñaar juróom-ñaari sitam dinañ dund ci alalam loolu bëriwul kon xam-xam du bari xam-xam du bari boroom xam-xam du bari waaye war nañu cee góor te tey képp koo xam ne egg na ci màndargam ñu war koo topp sëñ bi dafa définiroon kan lañ war a topp kiñ war a topp mooy dafa wax ne waman li fiqhin wa fi jamaa fa huwa allazi xaq lahu an yutaba képp koo xam ne dajale nga xam-xamu zahir ak xam-xamu baatin nee na kookee lañ war a topp kookee lañ war a topp kon bul fekk rek képp koo gis muy niroo ko sëriñ rek nga daan la ah, sëriñ nga bismillah ndax sëñ bi dafa wax ne wala takun multafitan li kulli man ra'aytahu yushabbihu shaykhan fi zaman bul fekk képp koo gis rek mu daal di dikk rek niroo laa ko sëriñ nga daal la sëriñ nga ndax nee na du lépp lu ron rek aw biskit la du lépp lu leerit aw weer la du du du du du du leer goo gis it guddi nga defee ne yow miy tukki mën nga caa dem saafa mën nga caa dem jaaru ja déedéet mu ne waxtabiroo rijaali xab xabla soxba wala tusaaxib wala tusaaxib xamran aw za nee na nit ki bala ngaa ànd ak moom ci yoonu yàlla na ko nattu xool mooy kan ba noppi waaye loolu dafa nekkul lu ëpp ci aaday wolof yi wolof moom lu ëpp da koy neex rek mu daal di ànd ak yow euh, te seen lu ëpp ci seen diine yi diine yi farfar loola comme ni ñuy jëfandikoo ci làmb ji ak yooyu ñu leen jëfandikoo ci diine ji waaw noonu la ñuy jëfandikoo ci diine ji nit ki danga koy neex rek wala nga kii ko wala ngay mën a solo wala yu demee rek mu daal ne ah bismillah ndax sëñ bi nee na bari na lool ku la romb nga xeeb ko wa annahu qad hazam kulla majdi te fekk laq na bépp bépp tedd nga nee na bari na it boroom yére yu tilim nga romb ko xeeb ko mu bari ab tir lool tilim lool te fekk mi ngi fees dell ak ay leer ak ak ay mbóot nee na tamit bari na it wa rubba abdin xat ala inda al uyun ka annahu xutbu raa xaysu yabi bari na lool nit koo xam ne aw turam dafa nit koo xam ne nit bu ñëwee ci nit ñi bët kanami nit ñëpp dafa yëkkatiku mbiram darajaam ji kawe lool mu mel ne xutbu samaan bu génnee wasiituhu ntashara fil buldaani wa huwa kal xutbi ladda rahmaani nee na aw turam siiw fépp foo dégg foo toll dégg ñu koy tudd te nee na daanaka moom ñokk moom nokk si jaboot ñoo yem fa suñu borom kon faaw ñu xàmmee lan mooy nit ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi melal ñu war leen a topp nit ñoo xam ne seeni wayjur dañ leen fee bàyyi comme ni ko alxuraan waxee fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahawaat dañ leen di bàyyi suñu ginnaaw ñu sànni julli fële maanaam topp seen bànneexu bakkan di di sóob nit ñi ci loo xam ne du du lu wér ñooñe dañ leen a war ràññeete bàyyi leen foofu kenn waru leen a topp ndax nit ku nekk euh, yàlla daf laa bind teral la teraanga ji mu la teral nag bokk na ci boole bi mu la boole ci doomu aadama yi bi mu la boolee ci doomu aadama yi war ngaa am fulla ju toll ne lépp loo xam ne lu baax nga bàyyi ko te li ëpp tamit ci li nu gis léegi ci niti jamono ji mooy danoo gis ne li ëpp ci doomi sëriñ si la doon la waroon a nekk seeni itte ngir jublu ci xam-xam ak jàng ak tarbiya ak yare daanaka ñu ci bari xaw nañ koo ginnaawal te loola buñ ko defee diine dina diine dina néew doole lool yoonu murid dina néew doole lool ndax baatin ci boppam xam-xam a koy téye baatin lu mu rëy rëy rëy xam-xam a koy téye bu xam-xam demee rek daanaka lépp day dem ndax nit ñi bu boole baatin du mu diis diis diis nit bu amul xam-xam pour mu téye ko mu sax foofa dana jafe dafa am loo xam ne constat bu rëy la ci lu ma gis léegi ci jamono ji maanaam nit ñi nga xam ne euh, surtout boo demee bitim réew demuma fa waaye ñu may seetaane seeni kii damay gis ne li ëpp ci barab ya ya ak daayira yan fay sos ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a porter daawa bi sëñ bi doon woote maanaam lim doon woote bi sëñ bi doon woote ñoom ñoo ko waroon a gën a yaatal damaa gis ci biir seetaan ji may seetaan yeneen kii yeneen markaz yi nga xam ne ay yeneen tariixa lañ ñoo ëpp doole ci nit ñu nit ñu bokk ci réew yooyu jébbulu wala ñu dugg ci taxeet tariixa yooyu ci euh, par rapport ak yoonu murid loolu nag li ko waral bi ma ko xoolee man lenn la mooy li ëpp ci sunu daayira ya foofa ak ci daayira yi fii li ëpp ci ñi koy jiite dunu boromi xam-xam te loolu problème bu mag la euh, xam nga boo dama gis ci turux yooyu ma seetaan ñu ëpp ñoom dañuy jël boroom xam-xam bu mag jiital ko foofu ca markas ba buñ ko fa jiitalee boroom alal yi di ci def seen alal fii yoonu murit nag li ñuy def mooy boo amee alal yaay jiit lu ëpp lu ëpp te danoo waroon di def saa suñ sosee dara jiital fa boroom xam-xam borom alal ja di ca di ca jaamoo yàlla alalam ndax loolu mooy li war a nekk ndax kenn wërta jiital borom yi alal di gannaawal borom yi xam-xam saa suñ ko defee loola day néew doole mbooleem barab suñ barab yi ci biir réew mi ak fu mu mënti doon lu ci ëpp borom alal ak borom yi pexe ñooy jiitu ca ca ca kii ñoo koy jiite moo tax te moo tax daawa bi fi muy yem rek mooy ñun ñu jéggul woon ak suñuy doom kese ñoo fi nekk ba léegi bu ngeen gisee yeneen yeneen kii li tax muy màgg ci biir tubaab yi ñuy dégg seeni xalaat mooy ay boroomi xam-xam yu mag ñooy jiite seen kii yooyee di yaatal woote bi di ko yaatal ci làkk yooyee ndax ab tubaab ak ab naara ceeb mënoo cee convaincre kenn te waxoo ko lu leer waaw kon loolu faw tamit ñu fexe ba soppiwaat ko ba fexe ba jiital boroom xam-xam yi ci lu bare bare bare bare Euh, bokk na ca tamit loo xam ne léegi li ëpp ab gàkk la ci euh, ci doomi sëriñ si mooy ñoom ñëpp léegi fi mu ne liñ constaté mooy ñu ëpp ci ñoom fexe ba jaxasoo buur buuri àdduna yi moo leen gënal ñu toog ci seeni daara am na benn boroom xam-xam bu nuy wax Fudayl dafa daa wax ne naa kunna nata'allamu ijtinaaba salaatin kama nataallamu suuratan min alquran dan daan xamlu nan la ñuy wattandikoo jaxasoo buur yi nin daan xamloo ay saari alquran nin ko daan nin daan jànge saari alquran noonu lan daan xamloo nan la ñuy fexe ba wattandiku jaxasoo buuri àdduna yi looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne jamono ngi ñëw ci sama ginnaaw yoo xam ne dana am ay buur yoo xam ne seen fitna dana nekk ci seen buntu kër ya ni nga xam ne noonu la yiisukaayu giléem yi nekke ñoom duñ jox mukk seen alal laa yu'tuuna ahadan shay'an ila axazu min diinihi mislahu duñ jox mukk nit dara du dul ñu jël kem lu toll noonu ci diineem nan xam ne kon nit yi àdduna yi ak buur yi àdduna yi dee sa war a jàng nu ñuy jaxasoo ak ñoom dee sa war a xam nu ñuy jaxasoo ak ñoom dangaa war a xam tamit yow mi bëgg a jaxasoo ak ñoom seeni xalaat ñoom fan la jóge seeni ñan yoo leen xalaatal ak xalaat yooyu fan lañ ko jëmee bala ngay jaxasoo ak ñoom comme ni ma waxee ne Fudayl loolu la wax ne daan naan jàng nu ñuy wattandikoo jaxasoo buuri àdduna yi nu ñuy jàngee saari alxuraan kon kilifa diine bala muy waaj di jaxasoo buurub àdduna dafa war a xamlu bu baax a baax a baax am xam-xam bu leer nañ ci xam ñoom seeni mabaat yi ak seeni xalaatin ak seeni fikra fan la jóge bu baax a baax ndax noonu eh, suñ mat Lamine ngay daana wax ne doomi soxna bu sañcut réer bu liggéeyut loof bu jàngut tilim bu jàngut tilim bu jaxasoog buur yàq kon bu jàngul tilim ji moo nu intéressé tey jii ak bu jaxasoog buur yàqu kon doomi sëriñ ñaar da ko war mu jàng bu baax a baax a baax a baax ndax benn boroom xam-xam philosophe tubaab daraa wax bu ñuy wax Jean Kelevitch daraa wax ne un leader doit être dans la mêlée et au-dessus de la mêlée nee na boroom maanaam kuy jiite da nga war a nekk ci biir mbooloo mi ba pare tiim leen da nga leen tiim ci xam-xamu zahir ak xam-xamu baatin boo leen tiimul doo xam ñoom fan lañ jëm ndax nit ki jàngul ànd ak ñoom ci biir nii rek dan la euh, dan lay womat rek ngay dem waaye nee na ki ki war a jiite dafa war a nekk ci biir mbooloo mi nekk ci biir mbooloo mi li mu ciy tegtale mooy mu xam li xew xam li xew xam seeni feebar xam li ñuy dund xam lépp il doit être tamit au-dessus de la mêlée dafa war a tiim nit ñi ba xam nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci aw xur fan lañ jëm kur woowee lan moo fa nekk ca cat la loolu lépp da ko war a xam ci zahir ak ci noonu la wax xam-xam la war a leer loolu la Jean Kérévit ci te buur yi ci boppam jaxasoo gi ñu jaxasoo nit yi e, sëriñ si léegi bari na lool lu muy yàq bari na lool lu muy yàq ndax e, dafa am tuuti Euh, benn complexe boo xam ne da koy cultiver tuuti ndax ñoom dara ñooru leen lu yàq diine ak it seen xalaat yeen bëgg ñu fexe la ba conduire la ci nga ciy dox loolu kese leen intéressé bépp kilifa diine boo gis mu ñëw sa daara naan la dama laa bëgg a dimbali dama laa def lii dafa bëgg yàq sa daara dong daanaka man naa am nag dëgg la waaye li ëpp ci ñoom diine ñoru leen li ëpp ci ñoom diine ñoru leen moo tax nit ñi bu ñuy jaxasook ñoom. nan xam bu baax a baax fi ñuy teg seen tànk moo tax dafa war ci nit ki euh, noonu yi ko sëñ bi waxee ci xuqal bu kaaw ne dafa nit ki suufiyanke yi bi muy melal suufiyanke ne minha tabaxun fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min xabli riyaadaati maanaam bala ngaa tàggatu ci yoonu yàlla wala ngay tàggate ci yoonu yàlla danga war a am xam-xamu sharia bu leer am xam-xamu xaqiqa bu leer boo ko xamul isirtiyaadu ma al irshad xablaha min jaalibaati xururi ma saqawaati maanaam tàggatu ak di tàggate ci yoonu yàlla te xamoo amoo xam-xam ci màndargay waru rek la tal la nekk nee na it daan taxawlu ci lépp loo xam ne xamuñu ko ci wax ak ci jëf ci lépp loo xam ne xam amuñu ci lu leer amuñu ci lu leer loo amul lu leer lu ne waroo ca àddu mooy li ma waxoon léegi ne boroom xam-xam yu mag ya bokk na ci liñ daa wax ne liy mot li xam-xam mooy liy mot li xam-xam mooy xamuma te boroom xam-xam yi gën a ràññiku ñu dégg leen ci seen tur ci àdduna ñoom ñépp am na masala yoo xam ne léegi boroom xam-xam yi léegi yi gàgganti nañ ko te ñoom ba ca seen jamono ba ñu leen laajee dañ ne xamuñu ko rek kon maanaam taxawlu ci lépp loo xam ne xamoo ko tamit jaadu na tey di wattandiku maanaam invention yu bees yi nga xam ne dañ koo indi ci jamono ñu war koo jëfandikoo ci ay jëfandikoo win yoo xam ne jëfandikoo yu baax la te muy ëpp lii di nu tardeel te du may xam-xam bu ngeen xoolee lu ëpp ci outils yi nga xam ne technologie bu bees bi daf koo indi dafay néewal lool di dina néewal lool boroom xam-xam ndax boo duggoon ci internet bi seet benn affaire bi seet benn masala da ngay wax da nga koy cliquer fenn mu joxañ la beneen fenêtre nga ubbi mu joxañ la beneen fenêtre nga ubbi fenêtre boobu mu joxañ la beneen fenêtre day dem ba mujj gi doo takk dara doo takk dara te euh, li ëpp ci li may wax élèves yi ak euh, jàngkat yi léegi maanaam njëlbéenug jàng ba keroog ngay dem bu doon ci tubaab yi ba keroog ngay dem année licence daanaka waroo def lenn lu dul mokkal say leçon waroo def lenn lu dul mokkal say leçon ni ko arab yi waxe man man xafisal mutun xaasal funun ku mokkal ti ku mokkal mutun yi xam euh, laq laq fan yu bare bare léegi nit ñi nag daanaka du mokkalatun dara mokkalatul dara léegi danoo da xam-xam yu tasaaroo rek nga yor lenn lu ne nga wax fii wax fii lenn doo am benn xam-xam boo xam ne danga nga koo itxaan ci mbir ba bam bam leer la bu baax xam-xam bu tasaaroo rek la ñu am te léegi euh, faveur bi ñu jox nit ñi nga xam ne ñoo ëpp làmmiñ daq wax loolu dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa am lu doy waar lu muy def mooy dangay gis nit ñoo xam ne seeni njàng soriwul waaye yàlla moo leen dimbali ñu mën a wax lool euh, ñooña nag bu ko defee li ëpp ci nit ñi ñooña ñooy réeral nit ñi bokk na ci ñun euh, suñu waxtaankat yu bari euh, day dangay jël wax waxi sëñ Tuubaa firee ko noo xam ne daanaka du ni du li sëñ bëgg loolu bari na lool ci kii ndax suma benn xarit da wax ne jaahil jaahil yomb naa waar ndax waxal baatu arab firi rek ndax boo ko firee ci xam dara waaw kon euh, dafa kon dafa yell ci sëriñ bi ak doomi sëriñ bi mu am xam-xam te tarbiye boppam te raxas euh, defar boppam ba nga xam ne dina am jumtukaay yu mën a jaamarloo ak àdduna moo tax euh, imaam Khomeini am na benn lettre boo xam ne da ko bindoon mboolem njiiti àdduna yi ak président yi président àdduna yi ak njiit yëpp la ko imaam Khomeini bindoon lettre bi euh, mën naa ko lire ci français la sax dafa wax ne ceux qui en ce monde veulent les autres doivent au préalable s'occuper de leur propre purification morale ceux qui veulent les hommes doivent purifier leur âme pour ne pas tomber dans les excès, dans les excès tyranniques et les actes sataniques. Cette purification regarde davantage les présidents de république, leur ministres, leur gouverneurs aussi bien que les hommes ordinaires. Khomeini dafa wax ne dafa bind ab leer bind ko mbooleem koo xam ne yaa ngi jiite ay nit moo xam président de la république moo xam ab sëriñ la moo xam ko mënti doon mu ne képp koo xam ne yaakaar nga ne dangaa war a yar nit ñi la jëkk ci yow mooy nga fexe ba sel raxas sa biir tarbiye sa bopp ba sel ba pare mu ne képp koo xam ne jàpp nga ne dangaa war a jubal nit ñi ak guider leen ak gouverner leen dangaa war a raxas sa ruux ba mu mu ne raxas sa ruux googu it mooy tax nga mën a fexe ba bépp jëf woo jëf du jëf du nekk jëfi saay-saay du nekk jëf joo xam ne saytaane ko seytaanee la ko sax daal di wax ne wax jii ma wax nag concerné na président de la république yi concerné na seen ministre yi concerné na yi concerné na sëriñ si concerné na képp koo xam ne sax nit kese ga kon li mu jublu ci lii mooy képp koo xam ne prétendre nga jiite aw nit ëllëg da ngaa war a yar sa bopp defar sa bopp ba nga xam ne sa lépp dina mat di nga nekk insaan insaanun kaamil sax jafe na waaye di nga nekk nit koo xam ne ku mat ay jikko nga ku rafet ay jikko nga ku am xam-xam ngay nekk ku waajal sa bopp ci fànn yi baree baree baree bari bala ngaa jiite nit ñi xam ngeen ne léegi la xam-xam dellu ci daw ci ci réew jullit yi ginnaaw waaye bu ngeen demee ci ci ci ci neuvième siècle neuvième siècle mooy siècle bi nga xam ne islam ci la ëppoon apogée ba daw ba dugg ba biir Europe ba Espagne bu ngeen demoo ci jamono boobu neuvième siècle boo demee ci Espagne ci fronton université yi maanaam ci xam nga université yi dafa am benn université bu nekk da ngay am loo xam ne sa sa devise la nga taf ko ci buntu université bi ah comme boo xoolee ñoom Platon ay Aristote philosophie dañ daan wax n'entre que celui qui n'est n'entre que celui les philosophes maanaam fii bu fi kenn dugg ko te nekkoo philosophe boobu ci jamono boobu ci neuvième siècle ci université yi université yi nekkoon Espagne lii leen daan taf ci buntu ba da daan bind ne le monde est soutenu par quatre colonnes maanaam àdduna ñeenti keno ñoo ko yenu la sagesse des sages la valeur des braves la justice des grands et la prière des justes loolu lañ bindoon ci kii université yi mooy àdduna ñeenti keno yi ñoo ko yenu benn keno bu njëkk bi mooy kenool xam-xam nee nañ xam-xamu boroom xam-xam yi moo yenu mooy benn kanam bi beneen kanam bi mooy la valeur des braves nit ñu jàmbaar ñi seenum jàmbaar beneen bi mooy la justice des grands mooy nit ñi jiite ñu jub beneen bi mooy la prière des justes mooy ñaanu nit ñu baax ñi nit ñu jub ñi seenum ñaan nee na ñeenti keno yooyu moo yenu adduna kon munta ñàkk ci buñ bëggee taxawal àdduna su jag bëgg euh, suñ yoon wi li ci li ko sëñ bi taxawale woon ci njëlbéen mooy fexe ba forme ay nit yoo xam ne da leen a former def ci ñoom li war lépp loola di continuer di dox ndax kenn ku ci ne moom moo la sancloo woon fi barab ba mu la sancloo fa barab euh, sa càlla la di continuer loole te loolee munta ñàkk munta ñàkk wéy te munta munta amit ci lu dul keno yi ma leen waxe mooy xam-xam akuk njàmbaar ak itte akuk jub kon yooyu mooy tax loolu ñu bëgg a sanc man koo ñu mën koo sanc waaye sëñ bi dafa waxoon ne euh, dafa am loo xam ne da daan rëcc nit ñu jëkk ña nit ñu jëkk ña am na loo xam ne daana leen rëcc ndax dama mos a lire ci benn livre benn iranien mu wax ne nit mënut a dem ci yàlla lu dul dafa jaar ci loxoy rijaal yi loxoy nit yàlla yi mënut a jaar fenn ba dem ci yàlla te loolu dafa jaar ci loxo yi nit ñoo xam ne ñoo koy tarbiya wommat ko ci yàlla am benn waaye bu ko koy laaj ne ko ndax nit bu jógee jëm ci yàlla ndax dana xàmmee ñooñu dana leen xàmmee waa ji ne ko mën na leen a bañ a xàmmee ndax léeg-léeg nit kuy wut yàlla fenn fu ne nga koy gis mu wër fa day gis ak nit rek gis koo mu sell nii ci jëmm jëm mu defee ne kooka nitu yàlla mu dem fa nee na li koy wommat kooka li koy wommat mooy dëggu gi mu ci bëgg yàlla mooy wommat kooka ba faw yàlla dana ko wanale ak ki ko war a yóbbu ci yàlla li am solo mooy na dëggu ci bëgg gi mu bëgg yàlla loolaa koy wommat waaye loolu xam nga mën naa dem ba jafe ci jamono walla nga bala koo gis bala ngaa gis nit ku la yóbbu ci yàlla wala bala ngaa gis nit ku la mu jafe lool waaye loola dafa be dafa fekk loo xam ne sëñ bi moom euh, ak ak ay pàggutéefam dafa rëy ndax la ëpp la rëccoon nit ñu jëkk ña ñëpp sëñ bi eh, yàlla eh, xamal na ko ko ba ba mu fàgg ko moom moo tax daana wax ne wax na ci masaali bi ne in lam tulaaqi muslihan faltaktafi bima bihi nasara xiyaaru salafi maanaam bu ngeen demee ba eh, jamono lëj gisatu leen nit ku leen womat na ngeen na ngeen maanaam doyloo mu allif taalif yi nga xam ne ñoo jiitu woon rawatina nag moom ay taalifam rawatina ay taalifam ndax ay taalifam ni mu ko waxee day may nit ki xam-xam te di ko yeggale ci yàlla day may nit ki xam-xam te di ko yeggale ci yàlla ndax taalifam boo ko xoolee sharia bu leer nañ mi ngi ci te ak diggu doomu gu mat sëkk moo ci nekk ndax sëñ bi ni mu formé yoon wi dafa diggu doomu gu gu gu maanaam istixaama gu wér moo ci nekk kon du mën a ñàkk du mën a ñakk nit ki bu jë bu bëggee jëm ci yàlla mu sóobu ci loxo yi nit ñoo xam ne dañoo jëm ci yàlla nit ñoo ñooñee nag ni ma ko waxe woon du ay nit ñuy sol mbubb yu rafet du nit kuy sol it mbubb mu ñaaw du nit kuy du nit ñuy jëkkalante ci ay taaxi kaw du nit koo xam ne ci néegu ñax la dëkk du nit koo xam ne it maanaam euh, àdduna lay wër wala mu bari ay xemmemteef wala yu demee noonu waaye nit tamit du nit koo xam ne maanaam bul bul defe ne rek képp ku sol lu rafet rek bokkul ca nit ñooña wala nga di gis képp ku sol lu ñaaw nga ne bokkul ca ñooña déedéet aw nit leen yoo xam ne yàlla moo leen baaxe te yar leen te loolu sëñtu Tuubaa am na ko sëñ Tuubaa am na ko kon ñu nit li ñu war mooy gendikuwaat bu baax suñ biir ba nga xam ne màndarga yi sëñ bi wax ne nit ñi ñoo war a wommate ñu gis ño ñan gis melokaan yooyu ca ñoom ñu fexe di sóobu ci loxo loxoy ñooñu loolu mooy li gën a baax kon bokk na ci loo xam ne euh, dana indiwaat loolu dana indiwaat loolu dana ñu dimbaliwaat ba loola gën a mën a ñëwaat mooy yar ba nga xam ne Sëriñ Tuubaa moom la doon yare mooy fexe ba dundalaat daara yi fexe ba dundalaat daara yi dimbali niti daara yi ak niti boroom xam-xam yi bokk na ci fépp foo xam ne daara yi sëñ Tuubaa la woon taalibe yi ni ñuy gën a sonn ci dimbali daara ja ni ñuy gën a sonn ci seen alal yanay def ca kër yooye di gën a sonn ci ñay ñay ña taxawe daara ya loolu moo gën a baax ndax sëñ Tuubaa moom ni sëñ Abdu waxoon nee na ba mu gisee ne àdduna kenn ku ne sa pàgguteef ngay dekkiwaale la jël alxuraan def ko pàgguteefam te ñi nga xam ne ñoo koy taxawal ci alxuraan ñooñu ñooy ñi yor ab liggéeyam dëgg dëgg dëgg ñi xam ne ñoo koy taxawal ci xam-xam ñooy yor ab liggéeyam dëgg dëgg dëgg dëgg kon danoo war a gën sonnewaat ci ñi nga xam ne ñooy taxawal xam-xam ak di taxawal alxuraan di jël suñu alal di leen ko dimbalee ndax loolu rek mooy mën a dimbili lislaam ndax lislaam ñi am alal danoo war a dimbali ñi nga xam ne ñoo taxawee xam-xam ak alxuraan loolu mooy mën a dimbali lislaam la ca toppit Euh, ñi nga xam ne ñooy doomi sëriñ si tamit ñu gën a góorlu ci jàng xam-xam ndax ñi ngi toll jëm ci jamono boo xam ne képp ku jàngul maanaam xal set ngaa dugal sa bopp ci loo xam ne doo ko xam xal xalset ngaa dugal sa bopp ci mbopp te la sëñ boobee doon wax rek ne ku dugal sa ku dugal sa bopp ci mbopp mbaam yéey ko kon war na bu baax a baax a baax sëriñ si nga xam ne ñoo taxawee diine ji ñu gën a ñaaxaat nit ñi ci taxawu war daara yi dundalaat njàng mi lan loo xam ne ki yoon naa ko lool muy sëñ Tuubaa ak ni mu tollu ci diine ak ni nga xam ne ab soowwaay la woon boo xam ne ku mos a jàq ci diine fi fi moom ngay sosee si waroon naa taxawal lool fi mu ne nii ab université bu mag a mag boo xam ne lekkool de Touba lay tudd lekkool de Touba dafa war am wala l'école Mouridia euh, maanaam ba pare ñuy jàngale maanaam euh, ndax euh, boo bu ngeen gisee li li li yàq jikkoy nit ñi léegi fi mu ne nii mooy tubaab yi ñoom dañoo muus ba seen saxaafa seen culture ak liñ gëm dañ koy jàngale ci école yi ñun fi mu ne amuñu benn matière boo xam ne saxaafa maanaam yoonu culture yoonu murid lay jàng te culture yoonu murid bu ngeen gisee dafa wall lool lool lool lool biir réew mi ci fànn yu baree bare baree baree bëri dafa soppi dundini nit ñi ci lu baree baree baree baree bëri te amuñu benn école wala benn matière boo xam ne day jàngale loolu te loolu lu waroon a xeex la ñaareel ba tubaab yi bi bi nu fi nekkee ci jamonoy colonisation dañoo defaroon lu ñuy wax l'école des fils de chef maanaam dañuy jël doomi Lat Joor doomi Alburi ak doomi nangam ak nangam xamoon na ne ñii ñoo jiite woon réew mi ñu jël seeni doom defar leen ab école di leen ca jàngal loolu ci boppam loolu la seex si ak sëriñ si waroon a def fi mu ne nii mooy pour ñu taxawal benn benn benn institu institution boo xam ne bu rëy la dëgër il faut que nit ñi ŋànk mbir mi seeni doom jàng jàng jàng jàng jàng ba ku gagati ci àdduna fii ngay gàgganti ko te loolu lu mën a yomb la ndax euh, ni ma koy waxee sama xarit bi ba tàyyi maanaam man bi ma gisee ci nit ñi gis naa ne ñun suñu wet gi ak suñu doomi kii yi ñi ëpp gën a neex ay xel ci àdduna lañ bokk am na ñoo xam ne bu ñu leen encadré woon kenn du dégg ay Yusuf Xardaawe kii kenn du leen déggati dañ leen a mag manque d'encadrement moo tax lu baree bari di xew te loolu yaakaar naa ne lu war a mën a nekk la buñ ko taxaw woon baax a baax kon euh, suñu axma xanaa dañuy dañuy yom fi euh, ñi ngi sant bu baax it euh, suma xarit bi ma àndal muy sëñ Mujtaba Sylla la Euh, moom it fii xam naa du du du kiyam du du du gan ci moom ndax sëtu sëñ abi bu la sëñ abi jur yaayam fii du fii du barab kii ñoom sëñ mañaaw si la it a jur taawub sëñ mañaaw yi moo jur baayam kon ñu ngi leen di sant ñu ngi koy sant bu baax a baax ci nangu ànd moom it dëgg-dëgg ci position boobu may wax rek ci la ne ndax moom it daa tax daaray alxuraan la yor di ko jàngale kon euh, yan yàlla boole dimbali ñun ñëpp Euh, xam naa sax kii bi dafa euh, euh, li ñu waajal dama ko xaw a talxis tuuti daal koy résumé noonu rek yu bëree bari ma kii ko waaye ñi ngi ñaan yàlla yàlla nu yàlla boole dimbali te defaral ñu li fi wax lépp ñu dégg ko te topp ko te lépp lu fi ak juumit yàlla jéggal ñu ko ñu ngi sant bu baax a baax di sant waa waa dëkk bépp di sant sañ Diop ak sëñ Ahmad bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdul Xudoos ñaan ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci tomb bu am solo muy diggante kilifa yi diine yi wala sëriñ si ak njàng nga indi ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu yaatu la tamit indi ci tamit ay insha allah danañ jariñ kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Musaa Xafsa su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaanee ñu door a ñëw rek ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi kon ñu jox kaddu gi ci sëriñ Xaadim Mbakke moo andi taxaw seetlu ci li sëriñ doon waxtaanee. a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa sayyidinaa mawlaanaa Muhammadin al amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa ummatihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh mbokki taalibe yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci weeru tedd wi di ñaan yàlla sunu borom nangul ñu mboolem sunu jaamu yàlla yu nu ciy taxawee te jégal na suñuy rëcc rëcc te may noonu fekkee waat ko at yu bare bare di ndokkeel ñépp di sant bu baax sëriñ bi nga xam ne moo doon def waxtaan wi ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne def na ko fi waxtaan wi nag matale na sëkk daanaka amut luñ ciy dolli xanaa rek gannaaw sàkku nañu ci ñun ñu def ko ñu def ko ngir feeñal sunu yéene ndax lii nga xam ne moom la doon waxtaanee dafa doon loo xam ne def noo soxal dafa nekk loo xam ne ci leenu yëngu ak ñu bari ñu mel na ñun mooy jàng ak jàngale rawati nag li nga xam ne moom la doon waxtaane mooy njàngum njabootu kilifa yi te loolu di lu am solo ndax ñoom seenu xam dafay waral xam mbooloo mu bare bari moo xam ne ñu ngi ci seen ginnaaw kon nag sëñ bi ni mu indi waxtaan wi am na solo xanaa ñu ci dolliwaat rek ci ay seetantal yoo xam ne seetlu nañ ko mooy toujours bu ñuy waxtaan ci mbiru jàng dañuy wax rek ki nga xam ne mooy aji jàng ji di ko delloo lu bare bari ci toor wi di ko delloo lu bari lu bare bari ci ndam li fekk ne nag am na ci koo xam ne it am na ci wàll bu baax a baax muy fi mu doon jànge wala ki ko doon jàngal maanaam bépp jafe-jafe boo xam ne am na ci wàllu njàng mi nañu ci yedd bu baax ñi toll ci war a jàng waaye tamit nañu wax ak bu baax barab yi nga xam ne foofa la ñuy jànge loolu tamit am na solo ñu di ko bàyyi xel mooy barabi jàngukaay yi muy daara yi ndax daara mu assasalaam maanaam dafa doon loo xam ne dafa jub wax ne mm, mbir sàngam muy xam-xam bi ngeen bëgg mën naa koo def ci yéen kon ñoom itam am nañ ci responsabilité bu mag ndax ci tënk rek bari na ñoo xam ne amoon nañu yéene ci jàng góor góorgóorlu nañ lañu man nekk nañ ci daara tamit diir bu yàgg te taxut ñu am xam-xam loolu nag léeg day delluwaat ci jàngukaay bi ni mu tëralee am njàngam ndax sëñ bi wax na ko léegi ci jeexantalam nee na bari na xam bu ñu leen encadré woon ay borom xam-xam yu mag la ñuy doon kon ñi nga xamee ne ni ñooy jàngu yi tamit nañu seetaat seen bopp bu baax ci anam bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàngalee ndax jamono ji ci jëmmi boppam soppeeku na buñ ne jamono soppeeku na jubluwuñ ci ne yàq na kenn mënatul a defar dara ndax am na loo xamee ne ni bu njëkk jafe woon na te tey la gën a yomb waaye nag faaw ñoom itam ñuy ànd ak jamono di xool fi xel yi toll di teg ay doxalin yoo xam ne dana tax nit ñi li ñuy séentu ci ñoom ci xam-xam ñu mën koo am ci anam bu gaaw kon loolu gis naa ne lu mat a bàyyi xel la ñu di ko bàyyi walla xel bu baax moo xam daaray alquran la moo xam daaray xam-xam anam yi nga xam ne moom lañ teg di ko jàngale daal gis naa ne war nañ koo gën a dëgëral war nañ koo gën a dooleel ngir nit ki moom li mu am mooy doyloo ki nga xam ne moom la doyloo jébbal ko doomam waaye moom moomu tamit lu mu ca man xaj na dana ko def waaye lu mu ca mënut tamit waroon nag koo informer xamal ko ne ko sama man-man fii la yem li nga bëgg ci moom it diir bii ak diir bii ci la koy mën a def bu diir boobu jàllee euh, bu ko defee ki nga xam ne mooy jàng lu mën a seet moom feneen fu mu koy jàllale xam naa daal li ma bëgg a wax mooy sëriñ daara yi jàngalekat yi alxuraan jàngalekat xam-xam yi jàmbaar lañu trop te boo gisee ma sañ koo waxee nii mooy nekk gi ma nekk ci seen biir moo tax waaye nag warees na leen a gën a soññaat ci anam yi yoon yi nga xam ne moom lañuy teg ci wàllu njàngale mi ma joxe ci mes benn misaal mooy jamono ji ñu toll jàng alxuraan ba mokkal ko wëlbati ko dem jàng xam-xam ba jeexal jafe na trop daanaka ay benn benn ngay gis ñu ñu ñu ñu ñu génn ci doon ay boroomi xam-xam yoo xam ne boroom xam-xam nga leen mën a tuddee loolu dëgg la dañ koy delloowaat ci ci aji jàng ji waaye am na ci loo xam ne léeg-léeg njàng mi dafa yeex alxuraan ji da nga fiy yàgg yàggaay boo xam ne boo ci jógee bala ngay tàmbalee jàng xam-xam rek say mbokk soxla la nga war a liggéeyi wala tamit nga doon mag moo xam ne da ngay tàmbalee am yeneen xalaat kon tamit waroon nañoo fexe njàng mi gën a gaaw te loolu gis nañ ne mën naa nekk bu baax ndax gis nañ fii ay euh, résultat yu yu yu bari ci wàllu alquran ak wàllu xam-xam xale yi di ko def wane na ne kon ku leen jàppale daal war nañoo mën a boole jàngum alquran ak jàngum xam-xam ci diggante bu gàtt kon loolu euh, laa bëggoon a leeral ci ne dëgg la kiy jàng am na ci wàll waaye barab ba muy jàngi ak ña koy jàngal tamit ñoom it war nañoo seetaat seen bopp bu baax am na gone yoo xam ne am nañ fukki at ci daara fukki at yàgg na trop te mokkaluñ alxuraan te amuñu xam-xam te lépp xale bi lañ koy delloowaat am na loolu barab ba am na ci wàll te loolu tamit àq la nag wax dëgg yàlla waajur wi nga xam ne mooy jàngalu tamit ñàkk gu muy ñàkk nemmeeku doomam ñàkk gu muy ñàkk nemmeeku jéem a xam ci lu mu nekk loolu tamit bokk na ci li waral lu ci bari ndax ñu ñu yor ay daara xam nañ ko fekk euh, kiy jàng waajuram mi ngi fi ñëw di ko nemmeeku léeg mu ñëw fi xool ko laaj fu mu toll joxe fi dara wala yu mel noonu da nga gis xale yi ñuy def loolu seenum njàng day gën a baax day gën a gaaw waaye ñi nga xam bañ leen fa indee euh, ca lañ leen noppee xam ci seeni waajur dara daanaka kenn du jël ci yenn matuwaay yéen ci war a jël kon waajur yi tamit bu yóbboo doomam ci barab war na koo topp di ko nemmeeku gannaaw fii suñu daare yi li ci ëpp du daare yoo xam ne daara yu ñuy fayee la daanaka mm, même bu dee daara yi nga xam ne ni dañuy fay tamit loolu duñ ko tuddee fay ndax euh, ki la yoral sag njaboot faw ay yitteem yow yaa ko war a yoral loolu rek noonu rek la tudd waaye waajur yi bu dul nemmeeku doomam daal mën naa am la muy séentu du ko am te fekk euh, am na ci loo xam ne ci moom la kon waajur yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy yor daara yi gis naa ne nañ leen ci jox seen wàll bu baax a baax ndax loolu tamit bu ñu ko dee waxtaanee di ko di ko juq di ko jeqi dana gën a tax ñoom itam ñu ñu ñu bàyyi ci xel ndax gis naa ne suñ yi fii ci dëkk bi bari na ñu ko fi def maanaam bari na bari na euh, ñoo xamee ne ni bi ñuy jàng fii alquran dañ ko booleeg di jàng xam-xam am na ñu ñu fi tudd sax ci ñu fi doon def waxtaan ñoo xam ne école lañ doon jàng di ko booleeg di jàng xam-xam te teewut jàng nañ lu baree bari ci xam-xam kon ñi nga xam ne ñooy jàng alquran tamit mënoon nañoo fexe ba ñoom itam ñu di ci boole di jàng xam-xam bu seen alxuraan fekk yeggee fekk seen xam-xam la ca des bareetul euh, dana tax njàng mi gën a gaaw loolu daal laa ci bëggoon a dolli ak itam di wax na itam buñ ne jàng tamit toujours dañuy jàpp ne rek mooy dem ci daara ji yor sa téere euh, noonu wala wala dem ci école bi waaye nit ki mën naa jàngal boppam loolu tamit ñu di ko faral di waxtaane bu baax ndax xam-xam liñ ciy wax ci njariñ léegi yépp tamit ñu wax la ni ngay def ba am ko am na ci solo jamono ji jumtukaay yi ñuy amee xam-xam yomb na cassette yi Sëriñ Abdourahmane lépp def na ko ci ay son yoo xam ne ku ko bëgg a déglu mën nga mën ngaa jàng li nga bëgg a jàng lépp mën nga koo jàngal sa bopp loolu tamit anam bi nga xam ne moom ngay def ba man koo jàng ñu di ci yee nit ñi am na solo man gis naa ci benn wenn yoon mooy maanaam téere yi bu fekkente ne da nga ne damaa bëggoon a jàng Masaalikul Jinaan walla Jawharu Nafis wala benn téere boo xoolee li limu téere bi ni mu baree wala wala way yi ni mu baree bu fekkee ne da koy xalaat ne dama ko war a mokkal di ko tari di tari yax bi di xam firi mi mm, loolu mën naa tax mu diis ci yow ba nga jàpp ne lii mënuma koo jàpp waaye boo ko jàppee woon waxtaan boo xam da koy déglu rek comme ni nga xam ne noonu ngay déglu benn waxtaanu son ba mu yegg nga déglu ko fexe déglu li li mu ci wax lépp ba mu yegg nga defaat ko beneen yoon defaat ko beneen yoon yàggee mën naa mujj nga dem ba xam ko te te te doo ci am ab coono ndax bari na nit loo xamee ne nii daf koy diisal te fekk defagu ko xel ñaare eh, leen lu nekk bala eh, bala koy def dana ko njëkk a xalaat ba noppi kon nag ñu ñu ñu xam ne am na yoon wu gàtt ak yoon wu woyof woo xam ne mënees sa koo jaar ba am ko te doo ci sonn loolu daal bëggoon naa boroom xam-xam yi ñu di ci gën a bàyyi xel di ci gën a yee nit ñi bu baax xam naa ne waxtu bi dafa gàtt dama ko doon wax rek ngir euh, ndigal ak itam <clears throat> wan sëriñ bi rek ne waxtaan bi mu doon wax am na solo euh, bëgg nañ ci sant nañ ci yàlla na yàlla suñu borom nangul nu suñu koor nangu nu suñu jàmm yàlla yépp may nu xam-xam may nu ak jëfe may nu ngërëmul suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa damay kii dafa am ku indi fii ñaari laaj rek yu ndaw kii na waaw tontu na waaw kon baax na waaw man maa ngi sonal jot na la comme heure heure dafa jot jarul ñu ci laaj ne heure dafa jot la moom maa ngi jëriñu ci laaj jarul da da da koy dagg rek jërëjëf euh, sëriñ Xadim Mbàkke ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne def nga ko ci waxtaan bu am solo bii nga xamante ne moom la sëriñ Abdou Khoudoss ñaan doon waxtaan te mu aju ci am njàng rawatina nag njàngum doomi soxna yi xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba dañuy fas yéene ànd ak sëriñ Cheikh Baye Niass ci al islam wa taxaddiyaat muy lislaam ak ay jafe-jafe ginnaaw suba incha allah ñu fas yéene ànd ak. al ustaas Ahmad Faye ci dawrul axlaaq fi tarbiyatil fard wal mujtama muy euh, taxawaay bu solo bi nga xamante ne jukko am na ko ci yar njaboot gi euh, xam naa ne programme mu semaine bi ñu bi incha allah gaaw bi dañu fas yéene ànd ak Serigne Moustapha Lo ci euh, wàllu assainissement bu dee ci dibeer yi ñu fas yéene ànd ak Serigne Mamor Kébé ci ishkaliyaatu taalim al yi Euh, ci altine ji incha allah sëriñ fay bu jonn lañuy àndal ci at-taarixu at-taarix as-siyaasi as-sénégal yi talaata sëriñ Mouhamed Lamine Sarr ci tarbiyat awlaad àllarba sëriñ Amsatu Jaxate ak sëriñ Xaadim Mbàkke ci al-waaqi' al-muridi wassalaamu aleykum wa rahmatullah